daal di ciy def di ci leeral ay mbir waaw gisoon nañ bii weesu bi mu defoon ci wàllu wird tey nag insha allah muy indi beneen bu bees ci pàcc yooyu mu ne faslun fi zikr ab pàcc ngi ab dog gi nga xam ne eh, di wax ci wàllu zikar muy zikrullah di tudd boroom bi tabaaraka wa taala léegi nag mu koy tàmbale mu ne amma dawaamu zikri fa min kulli ma kaana almuriidu yuksiru qad qultu bila israari wala ubaali bidawilinkaari wa kullu man sa'alani fali jawaab qabla wala tujaadilu ahlal kitaab kon sëriñ bi ñetti bayti yi la tàmbalee li nga xamante ne mooy bunt bi nii pàcc bi sous-chapitre bi radiyallahu anhu mu ne amma dawaamu zikri ndaal li nga xamante ne mooy saxoo di tudd borom bi tabaaraka wa taala fa huwa akbaru mooy li nga xam ne mooy li gën a rëy min kulli ci lépp loo xam ne maa ci lépp loo xam ne maa kaanal mu muriidu ki nga xam ne moo nam ma dem ci boroomam moom de nekk na yuksiru di ko bari waaw taalibe bi amul lu mu gën lu gën lu muy bari lu gën tudd borom bi tabaaraka wa taala amul mooy li ci gën di tudd borom bi tabaaraka wa taala mooy li gën loo xam ne moom la taalibe bi mën a bëri mën a bari ci ay dundam ay waxtoom ak léppam waaw zikar nag mooy zikru làmmeñ xam nga julli mooy zikar bi gën a rëy bi gën a màgg ak jàng alquran ak turu borom bi tabaaraka ak yi nga xam ne ñoo rot ci sunna wird bi ñu doon gis lan la dul biñ gisoon luy weesu ci la bokk ci tudd borom bi tabaaraka wa mu ne loolu yëgal ne mooy li gën rëy li gën a loo xamante ne moom la ci nam ma dem ci boroomam di bari mu ne nga nag qad qultu zalika bila israari mu ne lii nag man maa ko wax man Bamba radiyallahu anhu bila israari waxu ko ci giyelu de waxu ko ci secret sama baat ci kaw wala ubaali maa ko wax te waxu ko ci ci ak ndànku wala bu ma kenn dégg déet lii dafa koo wax muy ca kaw wala ubaali te faalew ma bi zawil inkaar yi ci boroom weddikat yi nga xam ne boo buñ déggee lii naan ah non non non waaye yow sikkar fan lu tax mu ne kii sikkar moo ëpp lu muy lu lu lu lu lu murid bi kii nam ma dem ci boroomam war a bari lu tax muy wax lool mu ne man nag ñooñ bi ko bañ di bañ saa wax jii faalew ma leen wala ubaali bi zawil inkaari mu ne nag wa kullu man sa'alani fali jawaab képp ku ma laaj rek ne ma waa yaa ash-shaykh radiyallahu anka waa lii moom foo ko teg mooy wax ji nga wax ne da koo wax ca kaw te waxoo ko looy looy bir looy nekkul looy yellu de waaye looy biral ca kaw la waaw tafaale woo kuy bañ lii di ko weddi mu ne képp ku ma laaj wa kullu man sa'alani ku ma laaj ndax mbir mi lool la bala ngaa weddi moom laa doon wax naan taxaw di weddi te manoo prouver la ngay weddi manoo indi luy wane ne lii ngay weddi noonu la demee loolu manque de personnalité la waaw ak ñeme yàlla la waaw li gën nag bu dee yow wax ji ne eh, eh, jaaxal na la laaj ko bu dee moom man nga koo laaj laaj ko moo tax mu ne képp ku ma laaj ko kullu man sa'alani fali jawaab am naa tontu de waaw mel ni ñu ne ko fan la nekk mu ne la ci alquran qabla wala tujaadilu ahlal kitaab xoolal ma laaya ba jiitu la ba jiitu laaya bi commencé di wax naan wala tujaadilu ahlal kitaab bu leen nekk di daggasanteeg yéen jullit ñi ak waa ahlul kitaab ñi nga xam ne ñoom la borom bi joxoon tabaaraka wa taala joxoon téere minal yahuudi ci yahuudi ak nasaraan yi te loolu wala tujaadilu ahlal kitaab mooy laayab ankabuut bi suuratul ankabuut laaya 46 bi ñeen ñeen mooy laayab ñeen fukk bi ak juróom benn fala suñu boroom naan wala ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wala tujaadilu ahlal kitaabi illaa billatii hiya ahsan illaa alladhiina zalamuu minhum wa quuluu aamanna billadhii unzila ilaynaa wa unzila ilaykum wa ilaahuna wa ilaahukum waahid wa nahnu lahu muslimuun laaya bii nag dafa am laaya bu ko jiitu moom la naan qabla xoolal ma qabla li jiitu wala tujaadilu ahlal kitaab kon mooy laaya 45 bi ñeent fukk ba juróom te foofale la borom bi tabaaraka wa taala di wax bim naan ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim utlu maa uuhiya ilayka minal kitaabi wa aqimis salaata inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un laay bii lay junj lii mooy tontu sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne borom beene utlu yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal maa li nga xam ne uuhiya ilayka moom lañ la déey wàcce ko ci yow minal kitaabi te tëbbee ko ci téere bi di alquraan di lawhul mahfuuz lañ ko wàcce alquraan yi ñu wàcce ci yow wa aqimi salaa te na taxawal julli ndax kat inna salaata dëgg-dëgg julli tanhaa day aaya di tere anil fahshaa ci njombu téef yi wal munkar ak yu ñaaw yi waaye wala dikrullahi akbar tudd ga ngay tudd yàlla ca biir julli ga moo a rëy geste ki kese lay tekki de kantaa ñi jàpp ne julli daa nekk fële zikrullahi nekk fee mooy ñooñ xamuñu li ñuy wax waaw wala zikrullahi mooy tudd jàng alquran fi mu gëne mooy booy julli te mooy zikar bi gën a rëy subhaanallah yi ngay wax subhaana rabbiyal a'la foofu la gën a màgge yooyu ngay def ci biir julli gi gi tudd yàlla ak baru moo gën a màgg fuuf geste yi ngay def di ruku ak a sujóot ak a wàcc ak a yéeg ak a jóg waaw tudd yàlla gën fay tudd moo gën a màgg waaw loolu lay tekki tekkiwul ne walla kon nañ bàyyi julli léegi ñun di sikar kese ndax yo suñu boroom nee na wala dikrullahi akbar kooku mooy xamul li muy wax waaw kooku xamul li muy wax wala dikrullahi tudd yàlla gi ñuy tudd yàlla ci julli akbaru boo gën a màgg sëgg ak sigg yi kese waaye wala dikrullahi tudd yàlla gi ñuy tudd yàlla tudd yàlla ci lu ñu doyal akbar moo gën a màgg leneen wallahu te borom bi ya'lamu moom moo xam dëgg-dëgg maa tasna'una li ngeen di liggéey ko jëf ci kaw suuf mu ne lii mooy sama tontu lii sëriñ bi radiyallahu anhu di def nii lii mu def nii lu ama am solo mooy tegtal ci wax boo waxee benn mbir ne lii la ci sharia ci lislaam bi lii la ñu laaj la yow sa tontu war la nekk est ce que mënu loon a wax Serigne Diw nee na même bu dee ne Serigne Diw moomu waxam da koy delloo ci alquran waaye dafa indi alquran ndax mooy source bi gën a mag mooy delluwaay bi gën a mag ak waxu yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu mooy ay tegtal ci lislaam loolu nit ñi dafa am ñoo xam ne xamuñu ni ñuy raisonner xamuñu ni ñuy ni waxi ci diine dañ leen di laaj masala dee ñu ne la nee na bu dee ku soxla loolu parce que tamit ñépp soxlawuñ loolu am na ñoo xam ne boo leen nee bon Maliki yi lii lañu wax te moom Maliki la doy na ko waaye koo xam ne taalibu ilm la kuy sàkku xam-xam soxla lu ëpp loolu xam dalil yi xam fan la kooku dee ko delloo naan ko laaya bi hadis yi nangam te loolu mooy li nga xam ne mooy delluwaay yi kon nag mu ne kon nag ku ma wax sama laaj sama tontongoog wa kullu man sa'alani képp ku ma laaj lu tax nga ne